muassasatul wafaa bi xuquuqil imaan moo ciy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey di juróom-ñeenteelu fan bi niñ leen ko waxe woon ñu fas yéene ci dalal suñ mbokk bàyyi ko ba Louga ñu xam ko ci waar wi nga xamante ne ci la waa muassasa bi nekk di ci bay mu ci yëngutu moom tamit muy Serigne Abdoul Aziz Mbaye di doom ci sëriñ Ibrahima mbay bu sëriñ Mouhamadul Kabir mbay kon nit ñu ko waxee woon koo lañ fas yéene dal dal fi jataay bi tey incha allah mu fas yéene ànd ak ñun <coughs> mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu mat a bàyyi xel bu am solo boo xamante ne kenn ku nekk war naa xam la ca aju muy àq yi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari way dencante ak yi nga xamante ne moo war soxna si ci borom kër bi ak ak yi nga xamante ne moo war borom kër bi ci soxna si loo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel kenn ku nekk war na koo xam ngir mën a sàmmanteeg moom ba bu ëllëgee ab la yow sa digganteeg ki xamante ne moom la yàlla booleel. naa ne bala koy jox kàddu gi rek dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngatuwam mu jànge alquranul karim ci daara ju mag yi nga xamante ne. ñu baree bari jaar nañ fa muy kokki ci diggante 1995 ba 1998 kon mën nañu wax ne moom ci ñetti at ci la ko yàlla baaxee mu mokkal alxuraanul karim jaar tamit bu dee ci wàllu xam-xam bi mu jaar ci daara ju mag ju nekk biir Louga ñu ñu ñu xam ko ci ma maadul maadu sharia al islamiya ñu gën koo xam ci école maam Cheikh Mbaye ñi nga xamante ne ñoo jàng ci wàllu ci côté boobu noonu xam nañ ko bu baax a baax daara joojee foofee la jànge ba foofee la amee certificat d'études primaires muy ash-shahada al-ibtidaiya amee fa tamit BFEM muy ash-shahada al-i'dadiya amee fa tamit baccalauréat muy ash-shahada as-sanawiya ginnaaw bi mu jeexalee ci daara ji nag ci la ubbi daara moom tamit ndax ginnaaw ci yoon woowu lañ ko jaaral rek kon foofu rek lay mën a jaar moom tamit mu ubbi daara moom tamit di jàngale alxuraanul karim foofu ci Louga waaye nag yemu ci daara jooju nga xamante ne fa la jànge ba génn ci muy école maam Cheikh Mbaye boobu noonu ñu jël ko fa mu bokk ci professeurs yi nga xamante ne dañ jàngale foofu daara ji yàlla baaxe ko tamit mu bokk ci ñi nga xamante ne gouvernement bi da leen tànn ñu war a jàngale ci école yi nga xamante ne gouvernement bi da koy saytu kon moom mën nañu wax ne temps bépp ci jàng ak jàngale rek ci la ko consacré Euh, ni ma ko waxee léegi rek mu ànd ak bi muy ñëw mbokkam di Seex Abdou Khadir Mbay ñu bokk lépp ñoom ñaar moom tamit mu jóge ba Louga ngir ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi tey kon euh, Serigne Abdou Aziz Mbay moom moom lañ dalal fii jotaay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy xuququ zawjayni muy àq yi nga xamante ne moo war soxna si ci borom kër bi ak àq yi nga xamante ne moo war borom kër bi ci soxna si kon nekk tomb boo xamante ne boo am solo la bu mat a bàyyi xel la incha allah xam naa ne ci biir waxtaan wi danañu njëkk a indil eh, li nga xam ne moom la ñu sopp lan moo tax ñu sopp eh, nit ki denc soxna ñaareel ba tamit danañu indi eh, ngëneel yi nga xamante ne moo nekk ci nit ki di fopp alalam di ko dépenser ci ak njabootam wala war war gu war borom kër bi ak ya ca nekk ca ay ngëneel xaj na incha allah danañ ko baax ci biir waxtaan wi. bu loolu baax weesoo tamit danañu andil incha allah aq yi nga xamante ne moo war soxna si ci borom kër bi ak aq yi nga xamante ne moo war borom kër bi ci soxna si incha allah kon loolu ay tomb la yoo xamante ne ci biir waxtaan wi incha allah danañu ko baaxee xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha suba ci gaaw bi danañu fas yéene dalal al oustaz Mouhammad fay muy bàyyikoo ba fële ci fatik fas yéene ànd ak ñun jàngat xeemu ceddo muy jukkoy ceddo yi nga xamante ne jukko yu baax la woon bu dee ci dibéer ji incha allah dana ñu fas yéene dalal al oustaz Serigne Chambay mu ànd mu fas yéene ànd ak ñun jàngat incha allah nafasatul waqt te mooy am solo goo xamante ne waxtu am na ko solo bu dee ci altine ji danañu dalal sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Mudu Faati Xari mu fas yéene ànd ak ñun ci alxanaa te mooy doylu talaata ji incha allah sëriñ Mbay Jaañ lañuy fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci tarbiyatu seyxil xadim ar ruuxiya wa aataaruha muy tarbiya ak seyxul xadim ak ay jeexitam bu dee ci àllarba ji te mooy fan bi nga xamante ne moo mujj ci ñaareelu ay bis bi ñu fas yéene dalal professeur Mouhamed Al Amin Thioune moom tamit mu fas yéene bàyyi ko ba Louga ñëw ngir fas yéene ànd ak ñu jàngat at tahaddiyat al mu'asira te mooy gàllankoori jamono ji kon incha allah loolu mooy programme mu ay gi. xam naa ne ñi nga xamante ne tamit bëgg nañoo ànd ak ñun ci euh, média yi euh, Benno FM ñoom 17h la ñu jàllale waxtaan wi Lamp Fall FM 0h Zik FM 22h. bu dee RTS 14 bu dee jant bi FM 0h ba tey tamit ku ànd ak ñun ci RFM ak Sud FM ak Walfajiri al ICA ak ICAP euh, rajo yooyu yëpp danañu jàllale waxtaan wi. bu dee Daarul Muxti FM ak Ñaaxeen FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ba tey tamit ku dugg ci yitu bi rek da mën a ànd ak ñun en direct ci Touba Vision ak ñun ci waxtaan wi nii bu dee ci télévision yi. Touba TV ak Lamp Fall TV encore ñoom tamit bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo jàllale waxtaan wi kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Abdou Aziz mbay ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko ci yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah ñëw ci yow. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat wassalaatu wassalaamu ala muhammadin sayyidil maxluuqaat wa ala aalihi ttaahiriin wa saxaabatihi ajmaciin rabbi israx li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñi ngi nuyu ñi fi teew ñépp ci nuyoob lislaam comme ni nga xamante ne noonu la ko mbokk mi waxee muy sëriñ Mouhamadou Kara waxtaan wi ci noonu lañ ko fa yéenee weele ñuy nuyu tamit sëriñ xaadim mbàkke ak sëriñ muhammadan mbàkke ñi nga xam ne ñu ci jataay bi daanaka buñ limee ñooñu dinañ yóbbaale ñépp ñoo xamante ni teew nañ ci jataay bi di nuyu tamit sëriñ abdul qaadir mbay mi nga xam moom laa àndal ñu jóge ba Luga ñuy ñaan borom subhanahu nangul ñu lépp loo xamante ni def nañ ko ci weer wi bind ko fi nga xamante ne fi bind suñuy jëf yu baax ginnaaw bi nga xam ne ñu leen ci ndokkeel ak it tamit di leen ci baalu àq waxtaan wi kon bu ñu xool bu fekkente ne dañuy wax ci àqi ñaari way dencante muy nit ak soxnaam kon balay soxnay am faw takk soxna day am kon war nañoo wax ngëneel yi nekk ci takk soxna waaye tamit buñ takkee soxna ba pare tamit am na loo xamante ni moo ñu war ca soxna sa muy dépense bi nga xam ne dañ koy def ci moom quotidiennement bis bu nekk moo xam lu muy sol la wala bu feebaree nga faj walla lu muy koddoo wala lu muy lekk kon war nañu wax tamit ci ngeneel yi nekk ci loolu suñ paree nag dikk ci ñaari way dencante yi kenn ku nekk àq ji nga xamante ne amal nga ko sa moroom booy xool ne yow yu fi tudd sax daanaka benn bu nekk mën na tem waaye dinaa jéem sama kemtulaay kàttan ba tënk ko ci ay baat yoo xamante ni xëy na mën nañ cee am luñ ci fore loo xam dana doon ay njariñ ku ne xam ne takk soxna dafa am ay ngeneen yoo xamante ni alxuraan tudd na ko yenn xadis tudd ko muy loo xamante ni dafay xiirtal ci nit ki pour mu takk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci ab xadis ne tanaakixu tanaasilu fa inni mukaatibukum yawmal qiyaama fa inni mubaahibikum yawmal qiyaama xatta saxt mu ne denc leen ay soxna ci soxna yooyu ngeen man ci am ngérteel ngerteel mooy ak njaboot ndax ëllëg yamal xiyaam damay puukarewoo ak xer ji des ci bariwaay ba sax avortement nit ki nga xamante ne dafa ëmb ëmba tuuru loola dañ ci def ruu mujj de représenté xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa ngir mën a yokk lim bi kon liñ ciy dégge mooy dañoo war a takk soxna ci biir soxna yooyu tamit ñu ñaan yàlla defal ci ak njaboot ndax ëllëg yomal xiyaam ñu bokk ci xeet bi nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam daf leen puukarewoo waaye nag ñu doon ñoo xamante ni tamit dañuy doon ñoo xamante ni dañuy mel nañ war a mel tega ci siraatul mustaqim kon buñ takkee soxna tamit doom yooyu cay juddoo ñu bàyyi ci xel ne dañ leen war a yar yarub diine sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne man tarakat tazwija maxaafatal ayla fa laysa minna képp koo xamante ni danga lànk bañ a denc soxna ndax lan ragal ñàkk am nga loo ko dencee waaye yaa ngi def ay calcul ne man bu ma takkee soxna am na loo xamante ni war na ma ca moom danaa koy def nga nay ngir bañ a def loolu yoonu sallallahu alayhi nee na kon bokkoo ci waxeetam kon nit ki su fekkente ne am na wërsëg am lu mën a yore soxna ba noppi amul benn ngànt li gën moom mooy mu takk soxna bu mu bañ a takk soxna rek ndax mu yaakaar ne bu takkee soxna tuutam soosu muy am wala wërsëgam boobu muy am def cay coppati di ko jox ci soxna si wala ak njaboot fekk ko ca mu war leen a dundal yooyu ngir ragal loolu tamit liñ ciy déggee mooy nit mën a takk soxna waaye boo takkee soxna ba tane tamit nga lànk nay bañ caa def la ca war waxuñu yàq waaye bañ caa la ca war liñ ciy dégge tamit mooy nit mën na takk soxna waaye lam cay am ci njaboot tamit daf koy taxdiid daf koy limité benn walla ñaar ngir ragal dépense wala loo xamante ni daf ko cay depp daf ko fiy joxe kon képp koo xamante nii def nga loolu sallallahu alayhi wa nee na bokkoo ci aw xeetam ñu wax ne ki nga xamante ne dafa takk soxna ay naafilaam moo gën a foor ki nga xamante ne takkul soxna lu tolloog quatre-vingt-deux fois ki nga xam ne dafa am soxna bu la tey ci misaal ràkka bi buñ koy noté moom quatre-vingt-deux lay commencé jëm kaw ci misaal bu dee ki nga xamante ne amul soxna nag nekk célibataire buy naafi la tamit benn lañ koy noteel bu waxee tamit takk soxna day bàyyi xel na tamit jigéen gi war a sëy toll ci sëy tamit da ciy duggaale ndax ñaari way dencante yi lañ wax ñaari way dencante yi lañ wax kon bu ñu waxee soxna tamit nañ jàpp ne tamit jigéen gi nga xamante ne war naa sëy tool na ci sëy moom tamit mën nay duggaale eh, ci wax ji sallallahu alayhi wasallam wax ba tey ne àq la ci yàlla ci mu dimbali ñaar ñii ki nga xante ne dafay def effort pour am lu mu takke soxna ak ki nga xante ne jamono yi jaam di am dafay bindu seet loo xam ne daf koy rembourser pour ñu mën koo goreel wala am loo xam ne daf koy jëf pour ñu mën koo bo goreel yàlla subhanahu wa taala yoon sallallahu alayhi wasallam nee na ñoonu insha allah rabbil alamin borom subhanahu wa taala loolu buñ ko defee dana leen dimbali ak ki nga xante ne dafay xeex ci yoonu yàlla subhanahu wa ñooñu faw borom bi subhaanahu wa taala dana leen dimbale takk soxna ay njariñam bari na tey bu ñu li njariñam mën nañu wax ne bokk na ci jëfe ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ak sunnay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnay yonent yi nga xam ñoom ñoo jiitu woon kenn ku nekk ñoom ku ne xam na am nga soxna ñi am ci bant am ñu wax ne dogal na amuñoo bant waaye sunna la soo xamante nii rawatina xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ko defee da ngay am tiyaaba ju mat sëkk naka noonu tamit bokk na ci njariñal takk soxna nit ki dafay ñoŋal awraam nit ki bu takkee soxna day ñoŋal awraam bu ca yamee doylu du njaalo waaye tamit bu takkee soxna tamit dafay ñoŋal ab deram ndox yu baree bari mën nañ koy bañ a fooge naka noonu tamit comme ni ñu waxoon sànq bokk na ci njariñu takk soxna nit ku fekkent ne dafa am soxna dafay yokk xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit pour usra bi muy famille bi pour mën a organiser wu mën a nosu faaw dañuy takk soxna ci nizaam boobu lay mën a nosoo wa illaa bu dul loolu comme ni bàyyi may def nga xante ne xar mi ci gétt gi da nga mii boroom sax danga dem ba nga xante ne yow doo xamante kan mooy jur xar mi xar mee kan mooy yaayam wala beneen bàyyi ma kon pour ñu mën a nose loolu dañ ko organise mën a takk soxna bu ko defee léegi ñu mën a am ci ay doom ñu xam kii kan moo ko jur kii ci kii kan la soqiku waaye tamit bokk na ci njariñ loolu tey pour takk soxna doomu aadama di man di des ci kaw suuf ndeysaan léeg-léeg da faral di dégg ñu ne ñoom bëriwu ñett lañ kenn kaa nga béréb sàngam kenn kaa ngi fii kenn kaa nga fële loola la koy waral xëy na ñàkk ak njaboot dana ko faral di waral yéex a takk soxna dana ko faral di waral wala sax di muy jur muy dellu dana ko faral di waral wala yam ci ay benn soxnaa yi dana ko faral di waral waaye loolu li ma ciy bëgg a joxe misaal mooy lu mel noonu bu day am kon dañu gis ne kon xeetu doomu aadama day dem ba day raaf ndax boo comparé benn famille ñu ne ñett lañ kenn kaa nga béréb sàngam kenn kaa nga nii kenn kaa nga fële nga seetaa beneen famille ñu doon ñu tasaaroo kon bu fekkante ne côté bee dong moo am buñ demee ba mu yàgg doomu aadama day dem ba nga xamante ne dafay raaf. kon dafa bokk ci njariñu takk soxna loolu pour doomu aadama di man di des ci kaw suuf waaye tamit am na ci bokk na ci njariñ yooyu tamit tey bu fekkente ne danga am soxna nga am ci doom doom jooju nekk doom ju baax nga yar ko yarub diine jàngal ko boo ko wonee ginnaaw mu di la ñaanal ñaan googu ma lay ñaanal du dog mukk day lay fekk foofu nga tëdd ci sa bàmbeel kon bokk na ci njariñ loolu tey bu fekkente ne wone nga ginnaaw yàlla def nga bàyyi ay doom doom yooyu mën nañ lay taxawu ci lu bari bokk na ci njariñ loolu tamit àq bi nga xamante nit ki daf koo am ci pour donn ak ñu koy donn ak muy donn bu fekkente ne loolu amul tamit loolu mën na dem ba nga xamante ne dafay sànku te gis nañ ne ci gëstu yu wér nit ki nga xante ne dafay sëy takk soxna moom mooy gën a wér ki nga xante ne defut loolu ci ay gëstu yoo xamante ni ñi seen xam-xam màcc ci loolu ñoom ñoo ko génne kon daal lii borom bi naan wal yasta'fifi alladhina laa yajiduuna nikaahan hatta yughniyahumullahu min fadli li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yaa ma'shar shabaab man ista'a minkum al-ba'a falyatazawwaj yéen ndaw ñi képp koo xamante ni am nga ci loo xam ne mën nga cee takk soxna nañ ci takk soxna ndax loolu moo gën moo nag fekkente ne amul nag na nga dëkkoo koor ndaxte koor googu dana dox sa digganteeg yenn yi nga xamante ne ñàkk takk soxna dana ko waral kon ci ngëneel yi nga xamante ne moom moo nekk ci jël soxna léegi nag kon day ñëw ci ngëneel yi nga xamante ne nekk na ci joxe dépense ndax léegi fekkente ne takk na soxna nag am na loo xamante ni moom moo si war muy nga di ko koddu di ko jox muy lekk ak naan bu feebaree nga faj ko ba noppi di ko dëkkal ak euh, toppatoo lépp loo xamante ni dafa war ci moom rot na ci xadiisu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna min azunubi zunuban la yakfura salaatun wala sawmun wala jihaadun illa sa'yu ala al am na ci bàkkaar yoo xamante ni koor mënu koo far julli mënu koo far jihaad mënu koo far lu dut jëf ji nga xamante ne moom ngay jëf ci sa njaboot li nga xamante ne moom ngay jëf ci sa njaboot ak côté bu mu munti doon moo xam da nga leen di jàng ñuy jàng walla moo xam dañoo feebar nga di leen faj wala nga leen jox ñuy lekk loolu nit bu fekkente ne daf koy def borom bi subhaanahu wa taala ngi ko ci faxasal mi ngi ko ci raxasal ay bàkkaaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkente ne nit ki am na ñetti doom yu jigéen mu yar leen ba ñu màgg moo xam mu maye leen walla mu yor leen ba ñu làqu yàlla subhaanahu wa taala waral na ci moom aljana lu dul mu jëf jëf joo xamante ni jëfu bokkaale la kon nit ki su amee benn doom bu jigéen walla ñaar ba ñett mu yor leen dépenser ci ñoom ba ñu màgg fi ak deful bokkaale borom bi subhaanahu wa daf koy jéggal ay bàkkaaram borom subhaanahu wa ta'ala daf koy dugal aljana boo xoolee foofu tamit xaddis bi yaxu xaddis bi baatu jigéen la jëfandikoo bu ñu seetloo jigéen moo gën a xaw a naqaree yor moo ëpp ay fare moo gën a naqaree sàmb waaye teewul tamit koo xamante ni tamit am nga doom ju góor ba noppi nga jaarale ko foofu teewul borom bi subhaanahu wa warlu na ci yow aljana sallallahu alayhi wa wax ne afdalu dinaarin yunfiqu rajulu ala dinaarin yunfiquhu ala iyaalihi wa dinaaran yunfiqu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinaaran yunfiqu ala ashaabihi fi sabilillah mu ne dinaar bi gën ci dinaar bi ñuy dépenser wala bu dee ñi dépenser CFA CFA bi gën bi ñuy dépenser wala bu dee euro wala dalasi wala ugiya bu mu ci munti doon nee na bi gën ci biñ ciy dépenser mooy nit ki diinaar bi muy dépenser wala CFA bi nga xam ne daf koy dépenser ci ak njabootam ba ca topp mooy bi nga xam ne daf koy dépenser ci dàbbaam boo xamante ni daf koy def fi sabilillah wala sab xarit boo xamante ni da koy dimbali wala sab àndandoo boo xamante ni da nga koy dimbali te yàlla tax boo xoolee bi mu njëkkee mooy dërëm bi nga xamante ne danga koy dépenser ci sa njaboot kon loolu mooy li nga xamante ne moo gën ci li nit ki di dépenser yonent bi sallallahu alayhi wax ne iza baat ahadukum mahmuuman maghmuuman min sabil iyaal kaana afdalu inda allahi min alfi darbatin min alfi darbati sayfin bi sayfi fi sabilillah mooy sekkante nit ki dafa tëdd ba guddi fanaanoowul dépense muy xalaat yan pexe laay def ba su ma xëyee soo man am dépense waxul nag pexe yu jiyoo wala ay dóor martu wala ay nax nit ki wala ay triande nit ki waaye yaa ngi xalaat naan su ma xëyee est-ce que mun maa dem béréb saam ngam man faa liggéey nangam sama ñaq ñu fay ma ko ma indi ko def ko ci kër gi maanaam tey lool nga xam ne dafa tëj sa bopp ci guddi gi ba munoo nelaw muy nga war a joxe dépense wala am loo xam ne dafa laa war ci kër nga war koo joxe ba noppi amoo ko sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki bu fekkee ne dafa fanaane njàqare boobu fanaanee tartar boobu loolu nee na mi ngi mel ne ki nga xamte ne dafay jihaat ci yoon yàlla ñu jam ko junni jam mu ne loolu moo gën a màgg loolu kon loolu doon na loo xamante ni lu rëy la ba tey muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan huwa yaktasibuha fa huwa sadaqa nit ku su fekkente ne dafa dépensé ci njabootam loo moom moo ko fagg faggun wu lew dañ ko cey bindal tiyaabab sarax ba noppi nag ñu bindal ko ci tiyaaba nga xante ne moom la euh, joxe dépense bi ba tey Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ne yadul ulya afdal min yadi sufla toujours roxo bi nga xante ne moom mooy féete kaw di joxe toujours ki nga xam moom mooy joxe jamono yooyu muy joxe moom moo gën ki muy jox kon nit ki buy joxe moo gën ki muy jox l'islam dafa bëgg toujours nit ki di def effort waxoon na ci benn xaddis mu ne nga dem taxani benn sayu mat ca àll ba nga yanu ko jaay ko jël xaas bi di ko faye say soxla moom moo gën ngay war nit ñi di leen laaj kon am na ku dikkoon ci ma sallallahu alayhi wasallam di ko laaj ci ñim war a jox mu ne ko wabda bi man commencer ci nga xamante ne yaa leen war a jox dépense ñi nga xam ne yaa leen war a dimbali muy kan ummaka wa abaaka wa axaaka wa uxtuka wa addnaak wa addnaak wa addnaak commencer ci say waajur say doom sa papa soog ci teg ña ca tege ña ca tege soog ciy tege nit ki lépp loo xamante ni daf koo dépenser ci ay waa këram ak ay njege ñaalam loolu dana taxaw palaasu sarax te ku ne xam ne sarax bu ñu nangu dana fekk juróom-ñaar fukki musiba waaye tamit dana dàq dee gu ñaaw waaye tamit dana faral nit ki ay bàkkaaram te dépense bi ngay joxe place boobu lay taxaw ba sax li nga xante ne nit ñi laaj dañoo dikk di la ko laaj nga joxe ko ngir sàmbe ko sab der tamit teewul yenn boroom xam-xam yi neen loolu day taxaw palaasu sarax kon ngëneelu joxe dépense yaatu na bari na waaye ñu tënk ci loolu dem nag ci ñi nga àq yi nga xante ne ñaar ñi nga xante ne ñooy way dencante yi àq bi nga xante ne moom moo dox seen diggante ku ne xam ne ku takk soxna def ci moom alal defaral ko néeg bu baax lal bu baax armoire bu baax bu feebaree nga faj di ko wodd kooku buñ ko waxee buñ ko waxul war ngaa xam ne kooku noonu am na àq joo xamante ni yow ndaw si ameel nga ko ko buñ la ko waxee buñ la ko waxul war ngaa xam ne am na àq joo xamante ni ameel nga ko dafa am benn waay boo xamante ni dafa ma a dikk di kalaame soxnaam ak sallallahu alayhi wa sallam bim dikkee di jàmbat jukkoy soxna si ni mu mel fekk saxaaba yi ñu ci bëri ñu ngi toog ñoom Omar ak Abu Bakar ak Usmaan ak ñu ci bëree bëri saxaaba yi ñu ngi toog sallallahu alayhi wa sallam daal di yónni Xusayfa ibnu Yamaam pour mu woo soxna si ñu wax ak moom moo tax xaddis bi ñuy wax xaddis bu gudd la ndax jataay bi mu amee moo tax kenn ku nekk da caa nettali la mu dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko doon wax ci àq yi nga xante ne soxna da ko amal boroom këram bi nga xante ne soxna si dikk na Abu Bakar Siddiq daane man de sami'tu rasul sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne su fekkonte ne tey doom naa digal kenn muy sujoot di rot ci suuf di sujoot kon jigéen laa koy digal mu defal ko boroom këram kon loolu liñ ciy dégge mooy bépp xeetu màggal boo xamante nii dëppoo naag diine rek soxna si war na koo defal boroom këram bépp xeetu màggal boo xamante nii dëppoo naag diine diine aayewu ko war na koo mën a defal boroom këram Omar daan ne ayuma imraatin rafa'at sawtaha fawqa sawti zawjiha fawqa sawti zawjiha la'anaha allahu kulla shay'in tala'at alayhi shamsa illa an tatuuba wa tarja sidina omar daan ne man de déggoon naa ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne bépp jigéen boo xamante nii yëkkati nga sa kàddu mu féete kaw sa kàddu boroom kër kooku lépp loo xamante nii jant fenk na tiim na ko da koy rëbb lu dut dafa tuub loolu mu def jéggulu kon loolu liñ ciy déggee mooy nit ki dafa war a ànd ak yar bu mat sëkk ci kanamu boroom këram kon soxna si yow mi nga xamante ne da ngay jëflanteeg sa boroom kër sa baat nanga ko suufeel bul yëkkat sa baat ci kawam mu di ko féete kaw kon lépp loo xamante ni xeetu bi yar la kan ko war a njëkk a woon mooy sa boroom kër Usmaan daan ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam de wax na ne law anna imraatan malakat dunya kullaha wa anfaqatha ala zawjiha summa manat alayhi bi zalik illa ahbata allahu alayhi amalaha wa xusira bi zalika maa firawna Usmaan daan ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam de wax na ne fekkonte ne tey soxna si dafa yor àddunaak li ci biiram waaye mu ciy jox boroom këram ba noppi nag wëlbatiku di ko ci sàppaandu ndànk bu dul woon ak man ak wala mu ko ciy ñaawal ak wala mu di ko wan ne man maa la ko jox ak yooyu lu dul ne yàlla subhanahu wa ta'ala màbb na ay jëfam yoo xamante ni jëfoon na ko góor moo war a jox soxnaam waaye aayut bu fekkente na soxna si am na wala mu ëpple ko mu jox ko waaye nag bu ko joxee bu mu ko ci sàppaandu bu mu ko ci xas wala mu ko ci wax leneen bu ca loolu amee sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jëf boo xamante ni jëfoon na ko wax jooju mu wax wala jëf jooju mu jëf dana ko màbbu te du ca yam ëllëg yamal bu ñu koy dekkel dafay ànd ak na muhammad sallallahu alayhi wa moom moo wax loolu usmaan ibnu affan moo ko nettali te usmaan moomu ku ne xam ne moom moo dencoon ñaari doomi muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy roqiya bi mu faatoo ci lañ ko jox ummu kalsuum te yoon sallallahu alayhi wa moom moo ko wax loolu ali tamit daat ne dégg naa ci sallallahu alayhi wasallam wax ne law anna imratan tabaxat sadiyayha wa ta'amatha zawjaha ma addat xaqa mu ne tey fekkonte ne jëfandikoo nit dagan na sa soxna bu dagg woon ay weenam togg ko jox la ko yow boroom këram nee na yow taxul sax soxna si jot sa àq taxul sax mu jox la sa àq te moom muy wax loolu booba moom fekk na moom moo dencoon doomu rasulu sallallahu alayhi wa sallam muy faatimatu muawiya moom tamit nettali ko comme ni nga waxoon sànq ndaxte ndaw si waaj bi mu dikkee di kalaame soxnaam dafa fekkoon saxaaba ñu bari toog kenn ku nekk wax la nga dégg ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo wax Muawiya ibn Abi Sufyan daat ne dégg naa ci sallallahu alayhi mu ne ayyuma imraatin axadat mataa zawjiha shay'an illa kaanat alayha wizra sab'ina sariqan mu ne amul benn jigéen boo xamante ni dana sàcc alalu boroom këram lu dul bindal nañ ko bàkkaaru juróom-ñaar fukki sàcc te ku ne xam na sàcc bu fekkente ne li nga sàcc mën na rub dinaar dagg sa loxo moom moo ci war kon ki nga xamante ne dafa jël alali boroom këram soxna si nga xam dafay sàcc alali boroom këram bàkkaar sàcc dañ ko bindal juróom-ñaar fukki yoon kon soxna yi nañuy doyloo leen seen boroom kër yi jox waaye su boroom kër wékk mbubbam ngay palpe di xool ba xam daraa nga ca walla nga ubbi kalpeem di xool ba xam daraa nga ca wala ñu jox la jëndal dara nga bañ a indi weccer wi jël ko téye ko loolu baaxut képp koo xamante ni <coughs> danga koy def nga bàyyi ko mooy li nga xamante ne moom moo gën naka tamit sallallahu alayhi wa wax na ne képp koo xamante ni sa soxna dafa yor alal nga sàkk ko ci moom nga am soxla amoo foo ko jële nga sàkk alal jooj ci moom te yor na ko mën na la koo jox mu lànq bañ la koo jox ëllëg yomal xiyaam yàlla daf koy soreel ay xéewalam ñu jële ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na bépp jigéen boo xamante ni war na boroom këram ci këram ci lalam lu dul ne bu deexee yàlla subhaanahu wa taala dina jël juróom fukki junni jaan ak juróom fukki junni jiit yii di ko màtt yii di ko fet ci biir bàmmeelam bépp jigéen boo xamante ne nii war nga sa boroom kër ci kaw lalam boo deewee ëllëg yowmal sa biir bàmbeel yàlla dina la fa yóndee juróom fukki junni jaan ak juróom fukki junni jiit jaan yi di màtt jiit yi di fet ba yowmal di taxaw te ëllëg yowmal xiyaam buñ koy mbugal mbugal mu taratar lañ koy mbugal nga xamante ne wanjar muy dëtt ak deret moom mooy génn ci awraam kon ki nga xamante ne jigéen la na moytandi koo def bàkkaar boobu ñu jëlee ci Umar ibn Aas mi nga xamante ne moom tamit dencoon na Zeynab bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayyuma imra'atin waqafat ma gayri zawjiha wa yakunu gayri zi muharram illaa waqafa allahu ala safiri jahannam mu ne bépp góor goo xamante ne nii taxaw ngaag astafurlaa bépp jigéen boo xamante ne nii taxaw ngaag góor goo xamante nii dalaa araam araamu la nga xamante ne mën na laa takk nga taxaw ak moom di wax ay waxi caaxaan ngay taxaw ak moom tawxu leen farata nee na ëllëg yowmal xiyaam borom bi subhaanahu wa taala ko taxawal ci pind safara suñ naan jahannam kon bépp jigéen joo xamante ne nii taxaw ngaa góor goo xamante ni araamu la mën na laa takk ba noppi ngeen wax ay waxi caaxaan wala la ngeen wax nekkul farata ëllëg yowmal xiyaam borom bi subhaanahu wa taala dina taxawal ci pingu safara ñu jële ci talxa mu ne sami'tu rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqul ayyuma imratin kullifat zawjaha fawqa taqatiha illa azabaha allah illa azabaha allah ma'a al yahud wan nasara mu boo xamante nii teg nga sa boroom kër loo xamante ni àttanu ko nga di ka laaj di ka laaj ba laaj ko loo xamante ni àttanu ko nee na ëllëg yowmal xiyaam kooku borom subhanahu wa bu koy dekkal mu ngi koy booleeg yahuud yi nga xamante ne gëmuñu yàlla ak nasaraan si ña ca gëmul yàlla ñooñ la leen i àndal dekkal leen lakk leen safar suñ naan saira kon soxna si bul def foo toll di laaj sa boroom kër ba di ka laaj di ka laaj di ka laaj lu mu mënut boroom kër gi tamit na bàyyi xel na tamit lu ñu waxoon sànq daf di war di jox soxnaam kem kartanam waaye tamit soxna si tamit na bàyyi xel ne wërta laaj boroom këram loo xamante ni mënu ko bépp jigéen boo xamante nii wax nga sa boroom kër ne ko yow musumaa gis nga defal ma yow benn yiw musoo maa jëndal dara musoo maa may dara musoo maa defal dara képp koo xamante nii wax nga ko sa boroom kër kooku na naagu ci yërmaane borom subhanahu wa te xam ne bu ko tuubul du dugg aljana jële ci Zubayr ibn Awam Zubayr moomu nga xamante ne bàjjan ci yonent bi sallallahu wa sallam mu ne ayyuma imra'atin ishtaghalat bi idaadi zawjiha hatta yatluqaha fa alayha azabun min fa alayha azabal laa mu ne bépp jigéen boo xamante nii yitteem bépp mooy lor soxnaam lor boroom këram di ko teg lu mënut di ko mettital di ko xas di ko sonal ba mu fase ko kooku nee na ëllëg man xiyaam borom subhanahu wa ta'ala dina ko ci mbugal bépp jigéen boo xamante ni sa yitte yépp mooy ngaloot sa borom kër ba teg ko loo xamante ni mënu ko di ka mettital di ka naqaral ba munta supporter ci kër gi ba nga xamante ne fase dong moo ci sës mu fase la ëllëg yawmal xiyaam kooku du jege yërmaane borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu tamit jël nañ ci abu ubaydata mu ne dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi muy wax ne bépp jigéen boo xamante nii boroom këram daf koo mere lépp loo xamante ni indi na ko ci jëf kenn du ko nangu lu ne dafa tuub jéggalu boroom këram boobu kon soxna si nay daw di merloo boroom këram nay daw di naqari ab xolom ndaxte bu fekkente daf koo def cif téyeef ëllëg yowmal xiyaam lépp lu mu jëf ak lépp lu mu indi kenn ku ko nangul ñu jële ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne laana allahu almasrufaat xiila man masrufaat ya rasulallah xaala allati yad'uha zawjaha fatasarrafa lahu xatta yaxlibahu ma mu ne yàlla subhanahu wa la rëbb na ñi nga xam dañuy dig diigal dig diigal mooy lan sa borom kër soxla la lànkoo ne ko bañ naa carrément waaye nga naan ko ay xaaral ak dama sonn nag ba nelaw not ko kooku nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla subhaanahu wa ta'aala koy rëbb waaye tamit fii ci àdduna daf koy rëbb kon soxna si saa boo xamante nii sa boroom kër soxla na la amoo benn ngànt boo xamante nii tee na la nga jox ko sa bopp boo ko bañee jox sa bopp te moo benn ngànt na leer na yaa ngi fanaan ci bu borom bi subhaanahu wa ta'aala ba keroog suba di jot na leer na borom subhaanahu wa rëbb na la jël nañ ci abu hurayra mu ne dégg na ci yoon sallallahu alayhi muy wax ne bépp jigéen boo xamante ne nii boroom këram dafa duggsi ci kër gi mu fas kanamam ñëkkal ko réew wala kanam gi belliwut kooku nee na ëllëg yamal xiyaam buy dekki kanamam dafay ñuul lu ne dafa tuub loolu nga xamante ne loolu la defe yow soxna si tamit nga bàyyi xel ne sa boroom kër boobu nga xamante ne moom ngay sëyal lépp looy def danga ko war a def ci ndigalam lépp looy wax tamit danga koo war a wax ci ndigalam waaye tamit bul nekk koo xamante ni fuñ la fekk yaa ngi génn doo toog ci kër gi te ku ne xam ne dafa sant jigéen ñi toog ci kër gi waqarna fii buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaayatil ula jigéen ñi nañuy sax ci kër gi bañ di génn jigéen wul mel neb montre foo ko fekk rekk muy dox dox subaa ngoon gàddu sab saak doo yendal doo fanaanal fuñ la fekk yaa ngi ci mbedd mi jigéen wul te mel noonu jigéen dafa war a toog ci kër gi bu fekkente ne génn munta ñàkk muy soog a génn ba noppi nag buy génn mu sàmbonteel teggi ni nga ne kiy génn moom la war a sàmbonteel ñu jële ci Salmaan al Farisi yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ayyuma imratin tatayyabat wa tazayyanat wa taxruj min baytiha illa xarajat fi ghadabillah wa suxtihi xatta yarja ila baytiha salmaan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wax ne ne bépp jigéen boo xamante nii dangaa tuwaaletu ba jekk parfum wu génn sa kër boroom kër ngay dem ba ni ngay dikke na la leer na yaa ngi ci merum borom bi subhaanahu wa bépp jigéen boo xamante nii dafa tuwaaletu te gis nga jigéen ñi dama yàlla baal bala ñoo tuwaaletu rek dañuy génn léeg-léeg sax buñ tuwaale too dangay gis ne seen doom dana leen yaay foo jëm maanaam tàmmaluñu tuwaal toog woon ko seen boroom kër yaakaar na ñoom bu ñu tuwaal rek dañoo war a dem xew xewle dañoo war a génn te yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamante nii yaa ngi génn ba noppi nga tuwaaletu ngir génn boobu ngay génn ndax kon mooy wonatoo ko sa boroom kër ñeneen nga koy war te ñooñ nga koy wor wunoo leen koo woon nga génn ba noppi génnoo sa ndigalu borom kër ba keroog ngay wàññiku lépp loo xam ne dafa kaa romb muy lu waw ak lu tooy daf lay rëbb ñu jëlee ci bilaal mu ne sami'tu rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul ayyuma imra'atin tusalli li zawjiha wa alayha al ism jëlee lañ ci bilaal mu ne bépp jigéen boo xamante nii yaa ngi julli di woor kooru ngàtta nga di def ay naafile yoo xamante ni danga koy def ba noppi sa boroom kër amoo ci ndigal maam booy koor kooru ngàtta nga yow soxna si wala guddi jot ngay julli bu weesoo farata ngay naafile te amoo ci sa ndigalu boroom kër booba lépp loo xamante ni julli woon nga ko wala lépp loo xamante ni wooroon nga ko dañ koy jox tiyaaba ji sa boroom kër yow nag ñu daal di lay bindal ab bàkkaar naka noonu tamit bilaa moom netti na bépp jigéen boo xamante ne nii ayyuma imratin ghadabat zawjaha la yaqbalullah minha salaatan wala siyaam bépp jigéen boo xamante nii boroom këram def koo mere lépp loo xamante nii jëf na ko moo xamante nii ci ay naafile la kenn du ko nangul ba tey ñu jële ci abu darda mu ne dégg na ci yoon mu ne ayima imratin afshat sirra zawjaha illa fadaa allahu yowma alqiyaama ala ruusil xalaayiq wa fadaa fi dunia qabla al mu ne bépp jigéen boo xamante ni yaa ngi sulli sa secret boroom kër lépp loo xamante ni da nga ko koo xamal boo génnee di ko wax sa àndandoo yi walla nga koy wax sa xarit yi walla nga koy nettali kooku ëllëg yamal xiyaam boroom subhaanahu wa bu koy dekkil da koy saxal boppu mbaam xuux ba noppi mën naam sax mu gàccal ko fii ci àdduna mu gis jëf jooju kon bépp soxna boo xamante nii yaa ngi sulli sa mbóoti boroom kër yaa ngi koy nettali kooku ëllëg yamal xiyaam buy dekki bopp mbaam xuux lañ koy saxal yaa nañ ci yàlla musal jël nañ ci Muaz mu ne bépp jigéen boo xamante nii dafa sañse ba jekk sañseem bu jekk boobu amul kenn ku mu koy won bàyyi fa boroom këram wonu ko kenn bàyyi fa boroom këram di ko wan ñeneen mu ne lu dina bindal nañ ko bàkkaari xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam goog gépp kon loolu doon na loo xamante ni lu diis la ñu jëlee ci abbas ibnu abdul muttalib mu ne dégg na ci yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne keroog sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne rañaan na bi mu demee ba xool safara biñ ko ubbilee la nga xamante ne ñoom ñoo fa ëpp gis ne ne jigéen ñi la mu ne nag loolu dara waralu ko lu mooy gi nga xamante ne dañ koy mooy seen boroom kër yi loolu moo waral ñoom ñu ëpp safara mu ne leen nag kon yéen jigéen ñi <clears throat> na bàyyi xel loolu te bañ koo defati ñi koy doom def nañ koy tuub ndax kilo bi ma rañaanee bi mu ubbilee safara jigéen ñi ñoom ñoo ci ëpp te loolu la ko waral lu dul mooy seen mooy gu bari gi nga xante ne moom la ñuy mooy kon dañuy tënkandi loolu ci àq yi nga xante ne moom moo war soxna si ci boroom këram bu ko defee nag léegi ñu tuxu ñëw ci àq yi nga xamante ne nag ku góor ki boroom kër gi moom la ameel soxnaam sànq ba léegi mbiru soxna lañ doon wax. bu defee lii bu nangam nangam waaye léegi nag tey nag dañuy wax ku góor ki ak yi nga xamante ne moom la ameel soxnaam si nga xamante ne tamit moom la takk soxna soo si nga xam ne koo jël jële ko ci ay loxo indi ko sa kër wala moo xam buñ la ko waxee tamit buñ la ko waxut war naa xam ne am nga àq yoo xamante nii ameel nga ko àq yooyu da nga koo war a sàmm àq yooyu nag moom dafa séddalikoo ci ñaar benn bi dafa doon loo xamante ni maddi la loo xamante ni financièrement lay doon nga xamante ne day mel nit ki góor ki daf koo jënd ci kaw jigéen ki am loo xamante ni nag nekkul xayru xayru maddi la loo xamante ni àq la joo xamante ni moom danga ko ameel bu ñu lim àq yi nga xamante ne ci tënk góor ameel na ko soxnaam dañ naan li nga xamante ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala tudde ci suuratu talaaq ak yooyu mooy kenn ku nekk di góor amee lan ko sa soxna mooy sa soxna yow yaa war a dépenser ci moom li muy lekk ak li muy naan ak bu feebareek yooyu yépp yow yaa ko war a def waaye tamit ak colam ak koddaayam yow yaa ko war a def dëkk waayam yow yaa ko war a def loolu yow la war yow mi nga xamante ne yow yaay ku góor ki borom subhanahu ta'ala wax ne wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kon góor moom moo war a yor doom waaye tamit moom moo war a yor soxnaam waaye nag bil ma'ruf ci njekk kem nam ko mane laa tukallaf nafsan illa wus'aha bu dee dëkkuwaay bi tamit yow yaa ko war wutal fu mu dëkk boo koy wutal dëkk tamit na wutal dëkkuwaay bu baax nga xamante ne bu tawee du tooy du naaj du sedd maanaam mu doon dëkkuwaay boo xamante ni sa kemtalaay kàttan doon lu baax bul mën a def lu baax ba noppi di def lu bon maanaam la nga man na nga koo fexee defal mu nekk dëkkuwaay boo xamante ni mucc ayub lay doon ndax alxuraanu karim ni naan ni askinuhunna min xaysu sakantum min wujdikum naka noonu tamit yow yaa ko war a jox lépp loo xamante ni daf koo yittewoo alxuraan mi ñaan ñi li yunfiq su saatin min saati kon tamit lépp loo xamante ni jigéen gi daf koo yittewoo yow mi nekk góor yow yaa ko war a defal sa kemtalaay kàttan Muawiyat al-Qusayri nettali na ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis dañ koo laaj lan mooy àq kenn ku nekk ci ñun ci soxnaam mu ne boo lekkee nga jox ko mu lekk mu ne boo dëkkee nga dëkkal ko boo koddoo nga jox ko mu wodd looloo tax sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ne siiratna Fatima mu ngi dem ci kër Ali sallallahu alayhi wasallam daf koo waajal jox ko ay bagaas ba lool sax ci bagage yooyu am nuñ ciy lim am njeganaay boo xamante ni njeganaay bu rafet rafet la mu jox ko pour mu yóbbuloo ko moom Fatima ndax àll yuñ jamono yooyu dafa xawoon a néew doole kon ci biir loolu nga xamante ne maddi la yow yaay dépenser ci moom waaye ci biir lool nga xamante ne tamit maddi la nga xamante ne xaalis moom moo koy def bokk na ci yow tey booy takk soxna si nga wutal ko can boo xamante nii moom nga koy jox can nag kenn fixé wu ko ne nangam lay doon lu mu néew néew ak lu mu bari bari bu dee ci ngir Maalik xëy na dañ ne rubu dinaar waaye boroom xam-xam yi danañ tegtaloo ci ki nga xam dikkoon nañu wax sallallahu alayhi wasallam bëggoon koo jox boppam sallallahu daa di dëddu am ku nekkoon foofu ci saxaaba yi bi mu ko bëggee jël mu ne ko loo yor mu ne ko yoruma dara <coughs> mu ne ko yoru ab jaara xaalis sax nga ca nekk ko mu ne ko yoruma dara mu ne ko loo yor ci alxuraan mu ne ko xanaa saar nàngam mu ne ko jàng ko muy can bi loolu am nañu ngi sukkandiku ba ne can daal amul dayo waaye daal mu ci munti doon góor moom mooy jexe can ndax nit fu mu def alalam dana ko fonk lu mu bari bari baax na lu mu néew néew baax na waaye ñu bàyyi xel ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu wax ne jigéen ñi ñi ci ëpp barke mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën néew ab can kon dépense bi ngay dépenser sa borom ci sa soxna ak can bi nga koy jox ak yooyu loolu booy xool kon dafay mel ne côté maddi bi lay doon waaye li ci des nag dafa doon loo xamante ni moom dafa war ci sa soxna nga defal ko ko loolu war ci sa soxna nga defal ko ko mooy nga doon koo xamante ni yow dangay doon ku oyof ci kanamam mel na gaynde ci kër gi boo génnee gën a nooyum xar boo du gisee ci biir kër gi soxna si fiit wi tiit boo du gisee ci biir kër gi xale yi di làqatu loolu nekkul loo xamante ni lu gën la mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne ne ku oyofoon la ku laa biiroon la daana dem sax ba daan rawanteeg siirat naa Aïcha te yaakaar naa góor gu ko defoon ñu ne kii dafa ñàkk fayda kii dafa joŋe kii soxnaam moo ko jiital xool leen ko mi ngi wax mi ngi rawanteeg soxnaam bi ñu rawantee mu raw ko bis mu bàyyi ba xante ne si yaay Aïcha am na pois mu ne ko ñëwal ñu rawantewaat yàlla def nag boobu Muhammad sallallahu alayhi wasallam daadu koy raw mu ne ko bii hazi bi tilka bii mooy ba nga ma rawee woon kon léegi execo nañ kon foofu lañ ciy jàngatee mooy àq la joo xamante ni da nga amee ameel sa boroom kër sa soxna mooy nga doon koo xamante ni danga koy ubbil sa kanam mu ñeme la bañ laa ragal te loolu gis nañ ne dafa am ay njariñ ndax dana tax bolo blocage communication dana mën a dox seen diggante ba lu bëri bu xewee ci kër gi da ko mën a xam lu bari bu xewee ci njaboot gi danga ko mën a xam waaye bu fekkente ne da tar jikko ñu ragal la nga xamante ne boo dikkee rek climat kër gi dafay changer loolu dana waral yu bëree bëri yoo xamante ni sa wextan woow moom moo koy waral kon ba tey bokk na ci àq yi nga xamante ne ku góor ki daf ko ameel jigéen ji mooy ne mu di ko bañ di toroxal ci kanam kanami nawlaan mu di ko bañ a teg loo xamante ni àttanu ko mu nekk koo xamante ni dafay lewet lool ci kanamam waaye doon koo xamante ni dafay kaf ak ñoom waaye bañ doon koo xamante ni foo ko fekk day bari jikko léeg-léeg mu lewet léeg-léeg mu indi aw wextanam woo xamante ni doo xam fu nga ko jële ci àq yooyu nga xam tamit ku góor daf koo amel jigéen mooy mu xamal ko mbir diineem ndax loolu àq la joo xamante nii waay jur moo ko ameel doomam waaye boo ko takkee mu nekk sa soxna àq jooju dafay tuxoo ci waay jur wi ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy boroom këram kon danga ko war a xamal at julli faratay koor bu gisee baax la ca war dreeti wasi nag ak yeneen ak yeneen yooyu yépp àq la ji woo xamante nii ginaar bi mu nekkee sa soxna danga ko ko war a xamal waaye tamit àq la ci soxna si bu fekkente ne yàlla def ne yow am nga lu ëpp benn soxna nga yemale leen ay soxna boo leen yoree danga leen war a yemale ak loo bëgg bëgg bëgg bëgg tamit sa mbëggeel googu na ko denc jéem a doxale ab yemale seen diggante ñoom soxna yi donte na nag ñu ngi naan xool kenn cay nekk donte ne du ñàkk xëy na koo ci gën a bëgg waaye lu mu ci munti doon nag comme takk nga benn soxna ba ñaar fa in xiftum alla ta'adlu goog ñu alxuraan waxoon fa waaxida kon ca benn nga waroon a yem bu fekkente ne mënoo leen yemale ci maanute ci biir loolu tamit day dugal ci yemale googu bu fekkente dañoo am ay doom tamit nga yemale doom yépp ndax boo bëggee jël doomam teg ko ci moroomu doomu wujjam du ko nangu bu ko nangooy tamit amul la ko gënal kon maanu ñàkk maanu day dugg ak jeng loolu kon day tax ba kon fekkente ne am nga ay soxna ngay mel leen waaye tamit fekkente ne tamit am nga ay doom ngay mel doom yooyu ñoom ñépp yam ci yow nga bañ fab kenn di ko teg ci kaw keneen naka noonu tamit bokk na ci àq yi nga xamante ne ku góor daf ko ameel soxnaam mooy bés boo koy jox bul ko jox di fax sa kanam naa ko lii kenn xamu koog laaj suba laaj guddi da ngeen a mën a laaj da ngeen mën a yàq di wax rek boo koy jox da koy jox ànd ak kanam gu bell mu xam ne lii nga koy jox ànd nga ceeg yéene ak xool bu sedd guy waaye tamit bokk na ci àq yooyu tamit sa soxna maanaam sekkereem ay ayibam ay mbóotam bul ko ko wuññul mukk bul dem fenn di nettali walla ngay yàq ab deram wala nga naan sama soxna lii ak laa sa soxna kon nanga ko suturaal ndax Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne jigéen am na ñaari sutura muy bàmbeel ak boroom kër jigéen ñaar ñooy ñuy suturaam boroom këram ak bàmmeelam kon nit ku fekkente ne dem na ba am boroom kër sa boroom kër googu daf laa war a suturaal ci yu bëree bëree bëri sa boroom kër googu daf lay war di muñal nëbbal la say ayib waaye bañ di sulli say mbóot ak di ka bañ di tasaare kon àqi boroom kër bari na waaye ngir njëkkanteeg waxtu yi ñu tënk ko ci loolu mu am nag àq yoo xamante ni ñoom ñaar way dencee yi dañ koo bokk muy xuquuq mushtarika yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañ koo bokk waaye loolu dama la koy tënkal ci ñaari baat wala ci ñetti baat maanaam ñaari way dencante yi àq bi nga xamante ne dañ koo bokk te mooy bi nga xam ne moo ëpp solo mooy al ixtiraam mutabaadila respectante seen diggante ñoom ñaar moo war am seen diggante boroom kër gi bu mu jàpp ne soxna si ak li ñu waxoon lépp ci ay xaddis ne soxna si mbaam la soxna si moo war a def lépp soxna si moom moo war a tegoo lépp waaye tamit bu mu jàpp ne ku jigéen gi tamit bu mu jàpp ne jëkkëram muy boroom këram moom moo ko war a defal lépp moom tànk notu ko amul lu ko neex moom ci ginnaaw am war a topp door wut am li ñu war a jàpp seen diggante daal mooy ñoom ñaar respecté moo war a dox seen diggante ndaxte ab société la boo xamante ni kenn mënu see manqué moroomam dañoo war di mott lente ñaareel bi ci lool tamit di war a dox seen diggante mooy al amaana kóolite kenn bañ a war sa moroom yow ku góor bul war sa borom bul war sa soxna yow mu jigéen mi tamit bul war sa boroom kër amaana googu da ko war a sàmm kenn bañ a war sa moroom ndax war sa bu dara dafa baaxul inna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniin ci ñetteel bi ci yooyu nga xamante ne moo war a nekk seen diggante ñaari way dencante yi mooy almawadda war rahma seen diggante cofeel yërmande mbëggeel loolu moom moo ci war a am ndax yàlla subhanahu wa taala min ngi naan min ayaati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma lool mooy li nga xamante ne moom waram seen diggante ñaari way dencante yi bu ci leen amee nag dana yéeme ndax alxuraan mi ngi naan wa kayfa ta'xuzunahu wa qad afdaa ba'dukum ilaa ba'din wa minkum miithaqan ghaliizan alxuraan mi ngi naan wala tansaw fadla baynakum inna allaha bima ta'maluuna basiir yal na yàlla def ñu dégg ak lépp loo xam dafa dëng ci waxtaan ñu jéggal ñu ko yu jub ñu sant ko borom subhanahu wa ta'ala in uri ila islah ma stata'tu ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Abdoul Aziz ci waxtaan waa mu solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu aju woon ci euh, néegu sëy rawatina lu jëm ci àq yi nga xamante ne moo dox ci diggante ñaari way dencante te nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la anam gu mat la tamit ci turu mu asasatu Wafa bi xookal imaan ñu ngi lay sant ay kàddu yu yoo xam ne am na fu mu tàmbali waaye mu fi mu yem di ñaan yàlla liggéey bi nga xamante ne ci nga nekk di ci yëngatu te mooy euh, sas bi nga xamante ne moom la la bàyyi ak maam yi bàyyee rek nga nekk di ci ngi ñaan yàlla defal la lu kawe sa njot xam naa ne dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Mouhamadou Mbacké su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ba dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon li ñuy defee mooy dañu jox kàddu gi Sëriñ Mouhamadou Mbacké أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين seydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin euh, jërëjëf sëriñ bi mbay ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne andi nga ko euh, andi nga ko ci gëstu boo xam ne tegu na ci xam-xam euh, leer na itam ci kàddoo kon ñu ngi lay sant bu baax dañ di la ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala yi nga dox luga ba Daarul Muxti ngir joxe Euh, lii nga fi joxe ngir nit ñi mën cee jariñu tamit thème bu am solo yàlla suñu borom mu guddal sa fan may la kàttan ba gën a yokk sa xam-xam bu baax ba nga gën a liggéey mbokk yi am nañ mbégte ñu ngi lay sant euh, képp koo xam ne teewaan nga fi rek euh, boo dégloo thème bi jariñu nga ci bu baax kon ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf amul dara nag luñ ci mën a yokk ci lu luñ ci war a dolli dafa mel ne da nga doon jàngal rek da nga doon jox benn dars darsu boobu nag ñu ñu lay wax ne la ñun doon nañ ko diglu mokkal nañ ko bu baax a baax ni nga ko waxee loolu rek la waaye amul lenn luñ ji yokk euh, kon niñ ko baaxoo defee bu ñu déggee waxtaanu sëñ bi ci njëlbeen gi indi euh, na tomb yu bari ci muxaddima bi euh, wax na njariñu li nga xam ne takk soxna dana ko jariñ maanaam wax na ci sunna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ci soññee moom kooku nga xam ne moom sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni woon mu wax ni ëllëg yàlla sunu borom dafay pokkariwu ci xeet yi ci bari gu ñu ci nu ñuy baree mu wax ne sëñ bi wax na ci njëlbeenam ne yonente bi waxoon ne na ngeen takk soxna ndax ngeen mën a am ay ngirtal ndax ngeen mën a am ay ak njaboot njaboot googu ngeen ni am mu dugg ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lislaam man bu ëllëgee yowmal xiyaam dama koy pokkariwoo loolu déglu nañ ko ci njëlbeenu waxtaanu sëñ bi loolu di lu am solo ba mu wax ne sax àgg na ci ki nga xam ne yàlla sax dafa judduwul dafa dafa faatu kooka dana dana yàlla dana ko dana ko dugalal ak ruu boole ko ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi kon yaakaar naa ne njariñ yu mel noonu war naa tax nit ñi bàyyi xel loolu baax a baax bokk na ci itam li nga xam ne déglu nañ ko ci waxtaanam muy mu mu wax na itam ci njëlbeen gi ci muxaddima bi ne kon nit ki wërta ragal euh, takk soxna ngir ak ñàkk maanaam war ne yëruma dara ba tax na du ma takk ku ne xam na ne yàlla suñu borom yàlla mi nga xam ne moo la ko digal euh, moom yàlla moomu moo la li nga xam ne moom nga ci dépassé kon dépasse boobu yàlla sunu borom moo ko jox nit ki ndax nit ki ku mu jox bakkan boo xam ne ya yow ci yow la ko jaarale lam ci lam ci warlu loola suñu borom moom moo la ko warlul loolu itam déglu nañ ko ci waxtaanu sëñ bi bokk na ci njariñ yi nga xam ne wax na ko ci e, denc soxna itam nee na ki nga xam ne am na soxna ni ko déggee ci njëlbéenu waxtaan yi mu ne kooku day dee jàmm yàlla kooku mu ëpp ab yool ki nga xam ne amul soxna mu na ci sunna wax na ko nee na ki nga xam ne moo am soxna bu jàmm yàlla mu ab soxna ndax ku ne xam na ne dafa loolu mënees na ko nangu bu baax a baax ndax soxna soosu mu takk nga xam ne day dem wuti lu mu ko jox moom njaboot gi jox koo gi muy dem wuti wuti di ko jox dara loolu ak jaamu yàlla kon moom mooy ëpp man mooy ëpp yool ki nga xam ne amul soxna amul dara lu ko war ci kër gi kon loolu moom yaakaar nañ ne lu am solo la bokk na ci njariñ yi nga xam ne nee na nit ki dana ko def ngir takk soxna it bu loolu képp jar na ko muy ñàkk mooy yàlla ku ne xam na ne mooy yàlla moom lu doy waar la nit ku ne jullit bu ne li nga gën a war a mën a moytu muy sëngewu bañ a def lenn loo xam ne yàlla suñu borom moo ko tegle moo ko tere te sëriñ bi wax na ci njëlbeenu njariñ bi mu wax euh, ci muxaddima bi nee na bokk na ci njariñul takk soxna mooy nit ki da koy fegal mooy yàlla day tax du mooy yàlla loolu itam jàpp naa ne am solo la mooy yàlla ak ñaawteef yi nga xam ne mooy jiitu mooy yàlla yépp nit ki bu amee soxna dana doyloo soxna soosu mu yor walis muy dem di defi leneen loo xam ne lu yàlla suñu borom tere la loolu itam déglu nañ ko ci waxtaanu sëriñ bi mu am solo loolu nee na itam euh, ci wax ci xam borom xam-xam yu yu bees yi borom xam-xamu médecine yi trouvé nañ wax ne ki nga xam ne am na soxna mooy ëpp wér ki nga xam ne amul soxna ndax ku ne xam na ne doomu adama yàlla li mooñaale ak moom mu war a génn loolu ku ne xam na ne génn gi mooy mooy doon njariñ ci doomu aadama bu génnul nag mën na ko indil ay jafe-jafe bari na ñoo xam ne sax léeg-léeg dañuy dem ci docteur yi amuñu soxna am ay jafe-jafe yoo xam dañ ko am seen yaram da ngay gis ne docteur yi dañ di digal ne leen dem leen wuti soxna kon loolu itam gis nañ ne ci njariñ yi nga xam ne takk soxna am na ko euh, sëriñ bi indi ko ci biir njëlbeen gi loolu itam déglu nañ ko ci waxtaan muy am solo muy loo xam ne borom xam-xamu ñi nga xam ne wàllu médecine ci lañ gëstu gëstu ñu loolu te wéral ko bu baax a baax kon daal bari na ay njariñ ci ni ko sëriñ bi waxee ci njëlbeen gi xëy na yooyu rek lañ ciy indi li ci sëriñ bi indi doy na sëkk euh, bu ñëwee itam ci biir waxtaan wi itam sëriñ bi euh, wax na ne ci biir waxtaan wi wax na ne li ëpp solo li gën ci nit ki di ko dépassé day mooy nit ki li muy dépassé ci ak njabootam ndax wax naa ko léegi nit ki li muy dépassé ci ak njabootam te yàlla tax yàlla sunu borom moomu moo koy warlu loolu yàlla sunu borom moo ko ci bindal ab ab ab yool ndax ku ne xam na ne wax na ko ci biir waxam nee na saraxe baax na lool waaye saraxe ku ne xam na ne boo koy def da nga ko war a njëkk ci sa njaboot ci sa njaboot am na ko ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax ci wàllu saraxe yonent bi ne ko ibda bi suma bi man taxoolu da sa bopp ak ci li nga jaboote nit ki balaa jël fu muy sarxe daa war a njëkk ci ñi nga xam ne ay jege ñaleem kon sa njaboot gi nga xam ne yàlla yor muy say soxna ak say doom loolu nga leen di dépassel loolu ab sarax la boo xam ne bi yàlla suñu borom dala ciy bindal tuyaam loolu itam déglu nañu ko ci waxtaanu sëñ bi muy la am solo euh, bokk na ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ bi andi na ko it euh, muy euh, muy bokk na ci tomb yi nga xam ne déglu nañu ko ci biir waxtaan wi itam àq yi nga xam ne andi na ko ci àq nit ak soxnaam muy euh, topp gi nga xam ne war na euh, nit ki euh, soxna si di ko topp borom këram maanaam bañ a mooy ay ndigalam ndax loolu bu ko defee ak mooy yàlla la koy jural loolu tam jàpp naa ne suñu mbokki soxna yi ñoom ñoom moom wàll googu am na ci wàll googu góor ñee ko moom am na ci wàll googu soxna yee ko moom mu indi ñaari wàll yépp nag ci anam gu leeral nañ mu wax ne kon war na ci àq yi nga xam ne war na ci soxna si muy topp ki nga xam ne mooy borom këram topp gi di ko topp googu nag dafa àgg ci di wattu sa bopp moom jigéen ji di wattu boppam ndax jigéen ji war na sëñewu wattu boppam ba nga xam ne du def lenn loo xam ne lu lu génn di mel melokaan woo xam ne wii bokkul ak melokaan wi nga xam ne moom lañ euh, tàmm ci nit ki mu war koo mel bokk na ci yooyu itam àndandoo gu rafet ci euh, ci diggante nit ak soxnaam maanaam soxna si àndandoo ak borom këram àndandoo gu rafet husnul mu'asara loolu itam sëñ bi ànd na ko ak karamul axlaax maanaam jukko yu jukko yu tedd jigéen ji war ko am ak tayibul kalaam wax wax joo xam ne ji wax ju teey ju baax lay doon loolu sañu bi ànd na ko ndax euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne euh, xayru nisaikum man isa nazara ilayha zawjuha zaratu wa isa amaraha ataaxatu wa isa xaaba anha afisatu fi nafs fi nafsiha wa maalihi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ki gën ci jigéen ñi day mooy jigéen ji nga xam ne euh, soxna si nga xam ne bu ko boroom këram xoolee dana bëgg dana am bëgg ci moom ndax na muy na mu koy wane kanam gu kanam gu leer ak kanam gu woyof goo xam ne gi ci kanam boroom këram bu ko digalee it dana ko topp bu fàddoo it moom soxna si dana wattu boppam ba lépp loo xam ne ak mooy yàlla la dana ko moytu ngir bañ koo def ngir topp euh, topp topp yàlla sunu borom subhanahu wa taala dana ko wattul itam alalam maanaam alali si jigéen ji wattu alali borom këram borom kër bi nga xam ne moom moo ko moom dénk ko alalam bàyyee ko fi mu fexe ba sàmmal ko alal ji du ci def lenn loo xam ne pasar pasare la wala yàq la it jigéen ji dana ko ci moytu baru ko ci def sàmmal ko alalam sàmmal ko it boppam sàmmal ko boppam loolu dégg nañ ko ci waxtaan wu sëñ sëñ bi muy lu am solo loolu dañ koy tënk ci nu gàtt noonu buñ de ñu ñëwee itam ci tomb beneen bi nga xam ne mooy àq yi nga xam ne moo war ci borom kër bi àq yooyu mooy sëñ bi ni mu ko waxee ci biir waxtaan yi mooy àq yi nga xam ne moo war ci soxna si ci borom këram waaye borom kër bi moom àq yi nga xam ne war na ko sëñ bi ko ci anam gu leer naññ muy wax na wàllu dépasse wax na koddaay li wax na faj mi wax na dëkkuwaay yi yooyu yëpp sëñ indi na ko mu ne askinoona min haysu sakantum min wujudikum loolu itam fa nga dëkk rek ca kem fa nga dëkk rek foofu nga mën a dëkkal sa soxna noon la ko sunu borom subhanahu wa taala waxi ci alquran min wujudikum seen seen kem kàttan can itam indi na ko muy loo xam ne lii àq la joo xam ne jii ñu bari dañ koy dañ ko bàyyi xel léeg nga gis can ñu jox ko nit bu ñu ko joxee bu demee yaay ji la ko jox wala mu jox ko bàjjan bi wala jox keneen waaye can googu li ci mat di leeral bu baax a baax mooy ñu xam ne soxna si moo ko moom àq la joo xam ne yàlla sunu borom moo ko jox soxna si soxna si moom lañ ko war a jox moo ko moom ñu bari nag dañ koy joxe di ko jox bàjjan bi wala ñu koy jox maam bi wala ñu koy jox keneen waaye nag soxna moo ko moom loolu itam yaakaar naa ne leer na ci biir waxtaanu sëñ bi nee na itam bokk na ci àq yooyu itam muy euh, borom kër bi soxna si war na koy xamal mbiri diineem maanaam war na koy xamal mbiri diineem war na bu ñëwee ci kër gi xay na loola moom sëñ bi wax na ne moom waajuram la waroon waaye bi yàlla dogalee ak càggante am ci ba mu ñëw ci borom këram borom këram li nga xam ne faratay jëmm la yu mun mënta ñàkk mooy julleeg faratay julleeg faratay sangoog yooyu yëpp nee na borom kër bi moom moo war a farlu jàngal ko soxnaam ndax responsabilité boobu moom la ko eh, suñu borom jox nee na war na ci diggante bi itam ak maandu goo xam ne gi ci àq yoo xam ne am na it ci diggante ñaari soxna yi ci diggante ay soxna bu fekkee yeneen ñeenti sox nga am wala benn wala ñaar wala boo amee limu soxna daal boo amee ñeenti soxna war nga leen a yamale yamale ñëpp te yàlla tax war ngaa yemale soxna yi te te yàlla tax waroo ci gënale kenn ndax loolu yàlla suñu borom moo digle loolu itam ñu war ko def wax na ne dépasse bi wax na ko wax na koddaay li wax na faj mi wax na yépp wax na àndandoo itam waa ansiruhunna bil ma'rufi ñu ànd ci njekk ànd ci njekk ak teraanga ànd ci lu baax loolu itam dégg nañ ko ci waxtaanu sëñ bi muy lu am solo bu ñëwee ba ci mujj itam sëñ bi euh, wax na àq yi nga xam ne yi euh, maanaam war na ci seen diggante ñoom ñaar war na ci seen diggante kooku kenn ku ne dañ laa waaye bi ñëwee nag am na àq joo xam ne war na leen àq joo xam ne wax na ko ci aayab sunu borom subhanahu wa taala boobu nga xam ne euh, wax na ko ci wàllu sëy wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum aswajan li taskunu ilayha wa jaxla baynakum mawaddatan wa rahma gis nga yàlla sunu borom yàlla sunu borom mu def ci seen diggante ñoom ñaar euh, mawadda ak rahma loolu tam war a am ci kenn ku ne yërëm sa morom muy soxna si yërëm borom këram borom kër bii it yërëm soxnaam loolu yàlla su sunu borom moo ko andi loolu bu ci amul sëy bi dana nekk loo xam ne ni dana xaw a doy waar ndax ñaar ñi bu bu yërmaande amul ci diggante bi rek dana a doy waar loolu itam sëriñ bi andi na ko ci biir waxtaan bi muy lu leer lañ wax na itam wattu gi nga xam ne euh, boroom kër bi war euh, soxna si war na ko wattu boppam war war nañ ko wattu seeni i mbóot ñoom ñaar war na ko wattu seeni mbóot ñoom ñaar kenn ku ne am ngay mbóot euh, borom kër bi am nay mbóot soxna si am nay mbóot mu ne mbóot yooyu nag lislaam dafa bëgg kenn ku ne di nëbbal sa bopp seen mbóot yooyu nga xam ne kenn waru ko kenn waru cee xam dara ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu itam ci euh, wàlluk euh, bañ a euh, maanaam kenn ba jigéen ji bañ a tere boppam borom këram saa bu ko soxlaa ndax loolu ak topp yàlla la bu ko defee mën naa am lu ko ci yàlla suñu borom di teg ci ay daan yaakaar naa ne loolu daal sëriñ bi tomb la yoo xam ne yi dégg nañ ko ci waxtaan wi waxtaan wi bari na leer nañ amul dara lañ ci dool dañ doon xamal na rek mel na donga bu ñu doon jàngal mu doon déglu rek doon tari li ñuy jàng xëy na euh, ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu defal la tawfeex ci ci ñëw gi nga ñëw fii indi fii xam-xam bu leer bi ñu ngi lay gërëm di la sant wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Mbacke ci taxaw seetlu wala tënk gi nga xamante ne andiwaat nga ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaante muy lu am solo xam naa ne ngir njëkkante waxtu bi li des bëri wut laaj yi xaw naa takku xam naa ne dañu jox kàddu gi rek euh, Oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi doon waxtaane ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah ci gaaw bi al Oustaz Mouhamed Faye la ñuy dalal ci xiyamu ceddo ci mooy jukko yu rafet yi nga xamante ne ceddo yi amoon nañ ko incha allah kon ñu jox kàddu gi ustaas na loolu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatu Rofa bi xuquqil iman di la sant ci tomb bi di wax ni waxtaan wi bàyyi nañ ko xel lool am gum am solo tax na laaj yi firndeel na ko lool waaye ci turu mu assasatu Wafa bi xuquuqil iman ñu ngi lay sant bu baax cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel day bu am solo bu actualité boo xamante ni danoo nekk ak moom kon di ko jàngat ak di ci waxtaane day lu am solo nga todd ci tomb yu am solo mbokk yi nag déglu gun déglu waxtaan ak bàyyi ko bàyyi xel tax laaj yi mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la mi ngi doon laaj rek mu ngi doon laaj rek bokk na ci ay laajam mu doon laaj ni góor kañ lay war a mën a takk ñaareelu soxna ndax day bu koy takk day fekk ku jëkk ki daa matal àq yi ba mat wala kañ lay war a mën a am sañu sañ-sañu ñaareel loolu la bëggoon daal euh, nga leeral ko ci kañ lay mën a am sañ-sañu war a mën a indi ab ñaareel ci biir këram. salaamaaleykum wa rahmatullah góor moom yàlla subhanahu wa ta'ala def ñoo sant ñu takk ay soxna benn ba jëm ñeent waaye e, boo xoolee li mu aaya bi laataa muy sori def ne fa in xiftum allaa taadilu fa waaxida bu la leeree ne yow soxna si boo ko takkee doo mën a maanu ci yemale leen boobaa moom amu uh, sañ-sañu takk ñaari soxna kañ am sañ-sañu takk ñaari soxna daal mooy bu fekkente ne yow man nga leen a yemale yemale googu nag day làmb ci côté yëpp ca lañ leen jox ak ci ay gaag yooyu yëpp fekkente ne man naa yem boobaa ca ngay soog di am sañ-sañ takk ñaari soxna bu dee ci ay gi tamit fekkente ne ñoom tamit dëppoo nañ ci loolu moom moom aayu waaye jëmmi la lañ leen jox moom da leen war a yemale ba lépp daal di yem waaye fekkente ne ah, loolu mënta nekk. boobaa yow amoo sañ-sañu takk ñaari soxna ndaxte aaya bi loolu la wax fa in xiftum allaa taadilu fa waaxida su ne mun leen a maanu ngeen yem ci benn soxna bi jërëjëf sëriñ bi sëriñ Musaa Ka radiyallahu anhu yàlla nañ ko yàlla fayal dañoo tënkal jikkoy jigéen ci baat bi dafa bind jiim bind keef bind yaa bind nuun muy jigéen mu tënk ci ay jikko ci li nga doon waxtaan mu ne jiimug jigéen na njekki bu mu jàllantu ndax kat gu jàllantoo asal njaaloontu cofeel gu mat sëkk ko waat sëriñam ku bëgg dof te ku dofut du am gërëm jaamu boroomam teg ca jaamu jëkkëram su ko defee te sax ca boole ay ngërëm jiim nga jeex mu ñëw ci kef bi mu ne gaaf ga na baax gaaf bari ngor toog fa këram te bari kersay kër kër yi sàkku ngërëm nay gone bu màggat te bu mu gàtt tugut bu mu gudd lool fu mu toll ànd ak la koleen kaf nga jàll yaa ga ñëw mu ne na yaru yomb téywén te yaatu cib sëriñam te la mu yor bu mu laatu nun nga ñëw mu ne neex cere neex deret te neexu làmmiñ neex lépp tey neex laate gàtt gémmiñ xarafu jigéen dafa daal dikk mbokk mi mu ni dóor yi nga xam ne alxuraan da ko indi ci jigéen ndax dóor cib yar la wala ban façon dóor la moom la bëggoon kooku leeru xam naa euh, asalaamaaleykum alxuraan dafa digal procédure boo xamante ni nit bu am lenteeg soxnaam ca la war a jaar lépp rekk day bañ pour ñuy gaaw a faseeg yooyu na ko waar nanga ko yedd na nga yónnee ci ay mbokkam na nga ko dóor dóor boobu nag doonul dóor boo xamante ni buy gaañ la ndax alxuraan euh, na moo koy firi maam sallallahu alayhi moom moo koy firi te Muhammad def ne booy dóor bul dóor ci kanam gi waaye moom tamit dóor boo xamante ni dóor buy gaañ lay doon am na sax ñu ne eh, dóor boobu maanaam fekkente ne nekk ci moom li muy def seytaane koy defloo boo ko dóoree seytaane day daal daw génn nga xam ne sax bant mu ndaw sax mën na ko loolu lañ ci jublu wallahu a'lam jërëjëf dégg naa ci sa biir waxtaan it loo xam ne sëñ Moussa Ka radiyallahu taala indi indi eh, na ko ci melokaan woo xam ne jigéen war na koo mel tax mu ni jigéen ju ndaw arafifaa yilee ca bon mat nañ juróomi yetti araf bu mu mën a fen bu mu fiir bu mu foor bu mu faroo bu mu ay fay ay bor bu mu fay nataalu jikko yooyu kon jikko dana la dimbali ci fa nga nekk ak mbokk mi day laaj ni góor nan la war a yemalee ay soxnaam waaw comme niñ ko waxe woon rek mm, yemale moom mooy kenn ku nekk lay àqam nga jox ko ko xam nga bu fekkee ne danga am soxna soo xamante nii ñetti mètre ak genn wàll daf koy jot am koo xamante nii xëy na juróomi mètre koy jot nga ne damay yemal ku nekk damay jox ñetti mètre ak genn wàll yemale dikkul kon booy yemale kenn ku nekk la nga xam ne moom mooy àqam da nga koy jox rawatina ci wàllu dëkkuwaay wàllum fanaan mi ay géeg yooyu nga góor góor ci baax a baax a baax maanaam daal comme ni ñu waxoon sànq ay soxna moom su fekkente ne yemale mënu faa am boobaa dalay daal di wàcc ku ne xam ne ni ñuy yemalee mooy fekkente ne looy joxe la ñu tolloole bu fekkente ne looy wax la tamit nga wax ko ñëpp bu fekkee looy defe tamit nga defandoo ko ñoom ñëpp loolu mooy yemale gi bu fekkente te nekk tamit nga dikk exposé ko ci seen kanam ñu xool nuñ koy defee dem nañ sax ba nga xamante ne bu fekkente ne doonu loo xam lu xaw a lëj la da war a tegoo bant buñ tegee bant kenn ku nekk nag lay sa wërsëg nga daal di koy jël. jërëjëf ba tey dégg naa ci sa biir waxtaan loo xam ni sëñ Moussa Ka indi na ko wax ni jigéen ju ndaw euh, arafi baay yi lee ca baax baax lool te baax baay bari bay rek bari le ba su borom këram amul muy defal bu ñam yee weex tàll ba mel ni perkaal ba dee ni baq bakkanam bay saf jaal ni ko sëñ Moussa Ka indee ci wayam yi lu am solo la Euh, mu ne góor ñi nga xam ne buñ amee beneen soxna rek sàggane ku jëkk ka loo leen di laabire ñoom xam ne buñ amee ñaareel rek ba watuut aaw moom mooy loolu loolu moom képp koo xamante ni yaa ngi koy def xam nga ne bàkkaar ngay def ndax tooñ la ak woor euh, bu fekkente ne danga takk soxna am na lu ci lislaam wax soxna su bees fekkente ne jànq la lañ la ca may mooy juróom-ñaari fan bu fekkente ne ab jéglu mësa sëy lañ la ca may mooy ñetti fan bu weesoo lool nag lépp looy defati ci ñoom danga nga koo war a yemale bañ a jenn ci moom moo xam jëlul nga naan soxna su ndaw la ak xale la ak yooyu yëpp loolu amu ci lal ca lislaam sant daal mooy fekkente ne ab jànq la juróom fan la ko may bu fekkente ne jéeg la ñett fan la ko may lu weesu lool nag mook aawa bi nga xante ne am na fi nangami at ak ki dikk léegi ñoo yem ci yow même benn àq bi la koy firndeel mooy tey boo faatu woon ñoo yem ci yow la ñuy doon. jërëjëf sëñ Mbay Jaxate radiyallahu taala def na ab dénk boo xam ne sëñ Moussa Ka dañu ko andil ni ma wax la dénkub saa sëriñ sëñ bay Jaxate lam léebu woon ngir waa këram duy naxati nee na waa këram nga koy toggati reer te bëgg boo aayee suñ diggante leer dee ma defar cere ju leer ma mën a reer joo xam ne si ku mus ni eh ma mën a reer soo ko deful ma dem nga dem nu fande dellu fandeeti loolu kenn du man suñu xëyee naan kafe daal di màndi ku ndékki suur ku jaaru daal di jàndi ku ñàng-ñàng fii fi man ba rayu de ma daal di lay sànni ca ñag du ma la ne ku neexa neexe na man ma muusu ku wexe wax xat fi man ma buus yooyu itam bokk na ci melokaan yoo xam ne sëñ Mbay Jaxate doon na ko waxte sëñ Moussa kii dañuy jigéen su fekkee dañ koo yar jàngal ko mu xam ay farataam waaye ñu may ko góor gu mel ni ustaas boobu nga xam ne moom xamewul ay farataam ak yooyu ndax ndaw si kon am na sañ-sañu jàngal borom këram ay farataam waaw xam nga <clears throat> fekkente ne ku góor ki sàggante dam na ko bàyyi farataam xamu ko mu dem takk soxna soo xamante ni xam nañ farataam waxuma la moom ku góor ki waaye waa gi ñëpp sax mën na leen a jàngal maanaam am na sañ-sañu daal jàngal ku góor ki ndaxte jàng moom du weesu rawatina jëm ci wàll say farata yi nga xam ne say farata yi jëmmalaak yooyu kooku moom mun munte jàng baax na kon na bu ko yàlla indee muy xéewal goo xam ne sa soxna la nga gaaw profité ci mu jàngal lépp loo xam ne dafa jëm si wàllu diine loolu dara nekk ci lu baax la lu mën a nekk la lu war la te sax day mel ni day dellu ci xadis lam ni xusu nisfa diinakum min hazihi l mel na ni kon Seydina Aysa wala foofe wane na ci ni kon góor soxnaam jàngal ko ay farataam dara lu ay nekku ci loolu lu baax la lu rafet la mbokk mi nee na dala doon laaj ki nga xam ne dafa am ay soxna am ay doom bëgg leen a ya bëgg maanaam bëgg leen a bëgg bëgg ñëpp déggoo wan yoon nga koy laabire pour soxna yeeg njaboot gi ñëpp déggoo ndax bari na kër gu jàng boo xam ne borom kër ga moo ko jàngal kon ban dénkaan nga koy loolu di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala say soxna say njaboot yaa leen jubal dara ëpp ko ci solo ah, ak it alxuraan dañ ciy ñaan tamit wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu di ko faral di jàng baax na ci ay soxna. dafa wàllafa bayna qulubikum tamit baax na ba aaya ba daan lool tamit baax na di ko faral jàng waaye tamit eh, li nga xant ne mooy tax ak ay ak juba a am gis nga injustice muy ñàkk a maandu fu mu am rek ak jub mënu faa am maam daal ku góor moom bu maandoo teg lépp ci yoon faw danañ eh, eh, benn dañ nekk benn am na ñoo xam ne nag ay jigéen yoo xam ne yàlla leen natt dañu ñaaw njort ak ay keel a deelee la keel wax ak lu tax nga may kii nangam ak yooyu loolu moom amee da ngay muñ te xam ne natt bu yàlla la waaye lépp loo xam daa fekkee yaa ngi koy def ci kaw mu doon lu leer nañ ñi boobaa moom soxna yi ak njaboot yépp mën nañoo nekk benn. jërëjëf mel na ni sëñ Moussa ko waxaat ko jigéen day jaamu yàlla jaamu jëkkëram jigéen day jaamu yàlla jaamu jëkkëram. ci kanam tuuti danaa ci ñëw insha allahu taala dama ko kiigul waaye danaa ko indi léegi insha allahu taala tey noppi tey sangu te jekki fi këram jigéen day jaamu yàlla jaamu jëkkëram tey sangu tey noppi te jekki ci këram loolu bokk na ci loo xam ne kii day wax looy labiré ñi nga xam ne jigéen ji nga xam ne daa doyloowul li ko borom këram di jox nga xam ne borom këram da koy jox ba noppi mën na am sax muy wër di laaj wala muy jàmbat te loolu dégg nañ ko ci biir waxtaan nga doon ko wax loolu moom comme nga xante ni noonu lañu ko waxee eh, sànq ci biir waxtaan wi fekkente ni ku góor ki loolu la man du wërsëgam foofu la yem ku jigéen ki na doy loo lool te xam ne loolu la yàlla subhanahu wa ta'ala rëdd ci ab jaam ne lii mooy wërsëgam ndax àdduna nag lu doy amu fi nit ki day doylu li nga xante ne sa boroom kër dafa la ko jox mu néew ak mu bari nga yem ci moo gën bu fekkente ne nag yaa ngi wër di laaj loo xamante nii sa borom kër santu la ko def waxu la ko euh, amoo ci ndigal yow na leer na li ngay def bàkkaar lay doon fekkente ne lam lay jox lool la am te lam la jox lam ci sàkku man na ko nee na nga yemale ko te man na ko boo waree di laaj leneen bàkkaar ngay def boo ko tuwul dañ la ciy bindal bàkkaar jërëjëf mbokk moomu dégg na laaj bi mbokk mi itam ñu ngi doon laaj mu ne ndax jotut fi ñu toll nii ci borom xam-xam yi ak ñi maye fa ñuy maye ñu woo fa ku góor ki ak jigéen ki maanaam xamal leen xutba bii ñuy jàng dénk leen ci sëy bi ndax loolu itam jàppoon ni lu lu am solo la ci sëy waaw loolu de buñ ko doon def it aayu waaye jàpp naa ne xëy na ñun kenn ku nekk lay sa aada fañ koy defee ñun mooy fekkente ne jigéen nga day sëyi buy sëyi gis nga dañ koy yàpp naan ko boo nga mel nangam boo àggee nangam nangam nangam waaye bu ñu boole woon ñaar yépp doom na baa ndax bu fekkoon dañuy maye ku jigéen ki toog ku góor ki toog comme sànq ñu fi doom wax ñu wax ko kenn ku nekk dégg kenn ku nekk danga xam ne lii moo la war ci moom tey da ko bàyyi xel kon daal li gën loolu bu fekkee mën naa nekk doon na li gën bu fekkee mun a nekk tamit muy bàyyi xel ne keroog ba muy sëyi bañ koy yebbaat yooyu mu koy wax mu koy jël bind di nga nafar saa bu ci néegu sëyam jërëjëf oustaz jigéen buy sëy mag ñi liñ ci daan def aw cax la muural googu ñu koy muur dañu la ca daan jàngal ni ayibam yépp dañ koo muur ba takk teg mooy guddi lañ la ko jox dañ koo muur jox la cig lëndëm la ñëw te lëndëm mag ñi dañu ni loo ca nit fekk ko ca menn mag mu baax dañu nag bul tekki takk ba yoral rek ndax boo tekkee rek gis ayib ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa ni jigéen ci faar lañ ko bind te faar cosaanam mooy dëgg te soo ko jubbantee mën na am leneen xaw wala fi dafa xam ñaari way dencante mooy ku ne dencal sa morom say ayib mbokk mi da doon wax ki nga xam ne boroom këram moom loxoom dafa gàtt daan nay moom ndax soxna si kon sañ naa te nga dégg léegi si biir wax nga ni bu jëlee ci alalam te xañ na fekk da koo sàcc wala yooyu kon ndax sañ na koo jàmbat ay mbokkam waaw xam nga nay baaxul ku nay yoon sallallahu alayhi wasallam nee na du dugg aljana liñ ko wax woon sànq fekkente ne yàlla daf laa jox soxna daa am loo xam ne dafa war ci moom danga nga koo war a def su la yàlla nattoo nag nga am borom kër goo xam ne dafa nay nga laaj ko joxoo ko nga laaj ko joxu la ah te say soxla fajuwul kooku aayul nga dem seet ngeen ñoo xamante ni mën nañ la koo jox waaye nag bul def loo xamante ni tamit day jooydi ko ak diine mel na ni laa ji waxtu yi mat na insha allah jërëjëf kon suba insha waa suba insha allahu taala ci gaaw bi danañ dalal al ustaas Muhammad fay muy waxtaan jikkoy ceddo yi jërë ngeen jëf